baabul amri bil muhaafadati ala ma i'taadahu min al kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ gisee ci suñ jotaay bii ñu génn te jeexaloon chapitre quatre-vingt-six ci kitaabul adab mooy chapitre quatre-vingt-six ginnaaw bañ tàmbalee téere bi ba léegi waaye ci téere bi njëkk bii di kitaabul adab les convenances di euh, euh, euh, téere teggin ak de la muy la bonne ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ buntu boobu baabul wafaa'i quatre-vingt-six bil ahdi wa injaazil wa'd matal kóllëre yi tey wëyal li nga xam ne moom nga dige woon ñu soon ci xadis biñ gisoon moo doon xadis six cent quatre-vingt-onze bu sayyidina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma mu ne waan Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala qaala law qad jaa maalul bahrayni a'taytuka kaza hakaza wa hakaza wa hakaza gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko digge woon tey ñu war a gis chapitre bu bees bi chapitre quatre-vingt-sept muy as-saabi'u wa thamaaniin mu ne baabu buntu al amri wala garab ci tool bi wala buntu ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhu mu ne baabu buntu al amri digle bil muhaafazati di wattu ala ma taadahu min al xayr nit ki nay wattu li nga xam ne moom la. Euh, aada woo moom la miin te faral di ko def ci lu yiw na ko wattu préserver ko te sax ci voilà waaw nit ki il faut qu'il préserve ses acquis yu baax yi muy def bu nekk ci yu baax jekk simpeeku ci ba fekk loolu na ko moytu tey wattu ci li nga xam ne moom la miin di ko def te muy yiw boo xam ne moom lay def ngir boroomam waaw noonu la tudde mun mu ne qaala allahu taala mu indi wàllu wu njëkk bi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum ci garab gi muy alquran laata muy dugg ci xadiis yi mu ne borom bi kawete yéegul nee na inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim muy suuratu ra'd aaya 1 mu ne ay onze inna allaha borom bi na dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala laa yughayyiru nekkul di soppi ba bi qawmin la nga xam ne moo nekk fa ay nit waaw la nekk fa ay nit borom bi nekkul di ko soppi de hatta loolu ne ñoom yughayyiru ñoom ñu soppi ma bi anfusihim la ne fa ñoom waaw suuratul Ra'd di aaya nga ne waaw léegi lëkkaale mag buntu bi mooy borom bi du soppi xéewal jum la defal nga nekk ci waaw muy xéewalu jaam lii xam nga lay wax xéewalu fii ci suñu bunt bi mooy xéewalu jaamu yàlla bu mu la defal nga bari kuy la di def jaamu yàlla joo xam ne altine bu nekk nga woor dara wala weer wu nekk ñetti fan def ko ci ay yaamul bii di rawatina ah bu weer wi digg digg weer wi nga nekk ci yu baax yooyu di ko def ah waaye di jóg guddi bu troisième euh, mujj euh, xaaj bu mujj ba julli ñaari rakk même bu dee ñaar a tëdd loolu xéewal la gu la yàlla defal def ko ci sa xol ba nga koy def te yàlla tax xéewalu yàlla kese la fadlullah kese la du ci du du du du sa góorgóorlu ta dara non borom bi nag yiw boo gee du ko soppi lulut new nit ka moom dugg ci ay moy yàlla ba tax la ko yàlla xéewale woon ci lu baax mu koy taxawee di ko def ci ay jaamu yàlla moom bàkkaaram yoo yee daal di tax mu daal di wuteet mbir yooyee nag waaw waaw ah bu ñu ko defee dugal ndax bàkkaar yu mag yi bak yi yi dañ lay tere ay jaamu yàlla léeg-léeg dañ lay gàllankoor ci lu bari waaw waaw gisoon nañ sa kawtu li waqi'in su'a hildi imaamu Shaafi'i doon wax damaa jàmbat waqi' sama ah sama daal ñàkk man a mokkal mu mu mu tegtal ma ne ma bàyyil mooy yàlla yi waaw waaw te léeg-léeg mu bakkaar yooyu bakkaar am na yu baax yoo doon def yoo xam ne da nga koy def mu bloqué la waaw waaw am na lu ko borom Masaalik waxoon bi mu naan Sufyaan na ne moo Ibnu Sa'iid as-Sawri qaala shaykhunaa on va essayer est-ce que fàtte ma ko wa qaala shaykhunaa al-Hakiim as-Sawri radiya anhu ilaahu ilaahu radiya anhu <laughs> ah hurimtu wala en tout cas hurimtu an aquma fil layali sab'ata ashhurin ma'a tawali bi bi li ajli dhanbin wahidin fasu'ila anhu faqala qad ra'aytu rajulan min ar-rijali wa huwa fil buka'i faqultu fi nafsi ya dha mura'i <laughs> voilà mokkal gi mu ngay tàggee mu ne waqaala wax na mu ne waqaala dama alxakim ay way ku ku ku xereña ka muy suñu sang ba as-Sawri muy Yahya ibn Sa'id maanaam Yahya ibn Sa'id Sufyan ibn Sa'id ibn Mas'ud as-Sawri mu màgg mi ni eh, ngi gis fii

ah sept mois juróom ñaari weer naafile ya def guddi mënatuma ko yàlla dañ ma koo xañ dañ ma koo xañ waxul sax yàlla day sax ndax ay teggin dañ ma koo xañ li ajli dambin ba ma seetaatee sama bopp mais lii lan moo ko waral ba man su yam mënatumaa julli mënatumaa naafile guddi mu taxaw defaat introspection xoolaat boppam càmbara ci la xam ne yàlla wan ko ne yow benn bàkkaar la moo ko waral li ajli zanbin wahidin fasu ilaa ba ko waxee neewul lool eh, lool lañ la doon wax ne la mbir yi nekkul ne njàngalem islam ak yoo xam ne dafa am njariñ bul ne bon lii kat rafetul woon ba may dal loolu kon duma ko nettali déedéet mu nettali ko te loolu dafa am njariñ ngir taalibe yi ñu bañ a jaar foofu ndeem sëriñ bi ba mu defee lii lii wa ko ci dal lan ngay xalaat yow taalibe yi Serigne de Paw Daro ba mu defee tarxis bi la ko ci fekk yow nag nag ma wax yow mi nga xam ne yaa ne ci suuf est di nga permettre sa bopp yu gën a garaaw yooyu yaay seet dafa am solo moo tax ma ne la woon Ibnu Umar radiyallahu anhu ba mu fasee soxnaam sax te waru ko woon a fase ci jamono jooju Seydina o wax ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mer na na Umar Ibnu Umar moo ko nettali neewul non waaw Seydina Abu Dharr mooy dañuy gis xadis Seydina Abu Zar ya Aba Zar la tasal imaara gis naa ne li ma bëggal sama bopp laa la bëggal dama gis ne ku feebal ka neewul ah non man nag fu ma ne saa salaam naan feebal sawri rahimahullah daal di koy wax taalibe yi ne man daal benn bàkkaar a taxoon sept mois manumaa taxawati julli manuma manumaa naafileetu guddi ah ñu laaj waa bàkkaar boobu lan mu ne qad ra'aytu way dugal dama gis benn waay alhamdulilah minar rijaal yi ci góor yàlla yi ci nit ñu sell ñi quoi wa bi ma koy gis xaalam fil bukaay mu ngi woon di jooy quoi mais ni ma ko xoolee xool ko xool ko muy jooy quoi mais ci sama lu loo xam ne sax dama koo wax sama làmmiñ mais ci sama biir foo intérieur rek jàpp ne sax kii daa mel ni lay ma ne kii daal boroomu gis tamit la ñuy la muy niru ak jooyam yi muy jooy ñii boobu noonu moo ma bloqué sept mois manumaa taxaw julli moo tax la ci yu kenn du neenal bàkkaar moo taxoon ma la moo bàyyil gone ni ñam yu bon yi xam yooyu dama naan la waxoo dëgg laa wax loolu Iblis la koy wax parce que day bëgg sa bakkan laal ko bu ko xamee mos pare na ci léegi sa bakkan mooy réclamer lu bon li Iblis taxaw nawet xam na ne gaña na la sa bakkan la man waaw ndax ay blocage la waaw yu bari yoo xam ne ñun mënuñu koo def parce que suñu bakkaar yee bari ci ay yiw waaw wala di julli suñu xer yi dem ci marché muusante dem ci ay film yoo xam ne moom la ñuy seetaan yu yiis day julli ba pare di seetaan di xalaat yooyu parce que bakkaar yi ñu nekk la ne sëmm di xool ñoo xam ne seen baat yeeg seen loos yeeg seen karaw yu li seen yër yoo war la xool jigéen ba pare bëgg jàpp loolu ay bakkaar la yoo nekk yu ñu nekk ñun bi ngi gees bu dégg ba ca fiw gudu wal asal moo taxit kam min xayrin nuridu an natiya biha aw bih lañ bëgg dikke mais man xañ nañ ñu ko kon inna allaha dëgg-dëgg yàlla laa yughayyiru du soppi maa bi qawmin xéewal ga gamu defal ay nit ci lu baax ñu ne ci hatta lu dut ñoom yughayyiru ñu soppi maa bi anfusihim la ci seen biir ah la ngeen yàlla defal ba tax ngeen di mën a taxaw lu baax loolee fekk soppu ngeen ko yàlla lu soppi bu ngeen ko fi bàyyee nag ah parce léegi daal gis ngeen ne digub yàlla daal innahum yarawnahu ba'ida da ngeen a gis ne lu sori la ngeen bàyyi ko fi bi épouser ay idéologie ay gisinu ay yéeser ak yooyu dem leen ah soppi la nga xam ne moo newoon ci yéen ci yiw ga nga xam ne moo leen yomboon dikkal dikk eh, jaamu yàlla yi ak di doxal sharia bi yàlla yi waaw. waaw ah, ay nit ñi tamit fekk yàlla du modifier seeni condition mukk fekk ñoom itam jóguñu dara mooy yàlla liñ naan li wolof naan yàlla yàlla bay sa tool mu ngi noonu waaw <laughs> ah, mooy attitude yu yées yi tamit yi nekk dañuy sant yàlla tabaaraka wa dañuy ñaan yàlla jàppale ñu ci dañuy ñaan yàlla jàppale ñu ci jàppale ñu ci lan ñu génn ci waaw ci yu yëf yooyee dañuy ñaan yàlla mu jàppale ñu ba yooyu ñu génn ci waaye di def effort doo ñaan ba pare yow euh, di def loo xam ne dafa wute li ngay ñaan li tax loolu xel lu di def effort defal effort yàlla effort kese la la laaj loolu dafa am solo loolu dafa am solo la wax waaw li nu nekk buñ toog rek ah, am yàlla nangam nangam yàlla sunnatallah ala al ard daa am ci kaw suuf boo bëggee yenn yi da ngay def leen ñun boo gisee ñu tardé yu bari ñun les musulmans sur toute la terre foo dem ñu bari ci ñun mooy mbir yi day nekk lu concret loo xam ne dañoo war a xalaat xool yan nii la ñuy def teg euh, un plan waaw planifier mbir yi fii lañu war a jaar buñ bëggee lii def lii def lii ñu toog yori course waaw ñenn ñi. waaw moo dina moom am na sikkar boo xam ne boo ko defee mooy li ñu la doon wax kero nekk fi naan yow di sikkar sikkar boo xam ne yow boo ko sikkaree yow boo ko sikkaree walla da ngay am bari xaalis te doon liggéey doon nangam yëfi caaxaan yooyu mooy la ah non moom kay dégg naa moom ah am na aaya boo xam ne moom boo ko bindee ci sa saako ceeb balaa jeex teg ko ci balaa jeex nga am beneen ba pare nekk fi fuñ la fekk yaa ngi ci mbedd mi di taxawaalu loolu ñàkk teggin waaw loolu moom ñàkk teggin la tudd waaw loolu ñàkk teggin lu ñëw rek waaw ki daa feebar bala ñoo xalaat ay médecin wax dem lu raisonnable non moo demee dañ koo lëgëy non moom kay doom moom kay ba mu commencé tekki sama doom ji waaw ñu signali ko rek waaw sama wujju pet pet corgo beeg sama nangam yoo xamante ne du dara bañ bee metti parce que daa am bañ bee metti après nga ñëw ne dañ koo liggéey léegi taxawaalu ci yooyu jël ay reenu kenn xamul taxaw jëlu ngeen ngeen ko war a jël ak yooyu dem ñu ëwal leen ay affaire moom entre temps bopp baa ngi xar ndax bëñ bi te bu ngeen demoon ci médecin bi dentiste bi mu lijjant ko mu jeex bu yàgg ñun dañu tardé léegi nag noonu ñu mel noonu ñu mel yàlla lu ñëw lu ñëw soppir dara. lu ñun ñu fexe def dara di ñaan te commencé di def la kon mu ne wa qaala taala mu bi nga xam ne moo kawete yéegul wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaasa <laughs> <laughs> <laughs> mu ne walaa takunu te ngallawaay bu leen nekk kallati comme ndaw sa nga xam ne naqatat day fecc ghazlaha moom day ñaw waaw day ñaw ko waa yu rafet lay def jël nit yi day ñëw ñëw yu rafet def ay ay ay yu rafet yoo xam ne da koy da koy da koy comme ni euh, pepe di def mooy di xam nga pepe euh, fay xam nga pepe mooy ñooñu benn kii la ci waa Guinée-Bissau Sénégal bon temps ne dina nekk ko ne ñooy doon rab suru rabal yi quoi waaw waaye bàyyi loolu mooy maire bi nga xam ne day ñaw waaye loxoom lay ñawe ay wëñ lay ñawe yenn yére yi comme li ndaw si ñëwoon ne rent may saa saam gisoon nañ xadiis boobu ne ko yére bii man maa ko ñawat sama loxo ngir ma solal la ko rent may saa saam kottay daal di dem ñëwaat rek sol yére bi <laughs> am ko ma ne waaye rent may saa saam doo may yére yeneen saa saam ne baax na bàyyi ba demaat mu lemaat ko bu baax indil ko ko yónnee ko ngir ñu jox ko ko saaba yi ne mais xam nga leneen saa saam bu ñu ko laaj jox yow yaa ngi gis yére bi moo sol ko kii nga ñëw di ko nangu ni loolu gisoon nañ xadis boobu dellu ci yaa fay izadakallahu faya léegi kon mooy ndaw si da ñaw ak loxoom di ñaw di tiise waaye saa bu demee ba affaire bi rafet ba nit ñi romb ko ah moo tax am na ñu naan benn jigéen la ci mufassiruna yi bu buñ naan alxarqa bu newoon Makka boo xam ne moom noonu la doon def day ñaw ak yéen ba mu rafet ba ñuy ñaan kii boo ñëwaatee fekk bu tiri jàppaat firiwaat lépp tiriwaat tiri jàpp wuñ nga ko doon defe di di xëccaat yépp di dee. mooy solo ba mu defoon finalement c'est jariñu tous waaw mooy yow nga liggéey liggéey ba gars ah, fondation bi baax na de. léegi fondation bu dëgër bii tabax bu jaar yoon. R plus 2 mu jaar na après mu jëlu caterpillar ñëw ne ko ci bëm bëm bëm bëm bëm kër gi kër gi na rojax mooy coono jam defoon gaz ak kii bi suuf si kii bi def affaire yi béton bu baax beeg fer yi yépp toj na ko ci benn jour nee ko wëri suñu waroon nag ne yow nit ki bul mel ni allati ka nga xam ne ndaw sa nga xam ne naqadat ghazlaha lam doon te di ko ñaw hein da koo mujj dindiwaat dindiwaat ko min ba'di quwwatin ginnaaw ba mu ci ah, ci wàllu xel ndax loolu c'est euh, une ingéniosité xam-xam la waaye quwwatin dooleem ak baaraamam yamu ko doon di ko ñambe di ko kii di ko topp di ñaw di wax ba di def ak mu daal di koy jële di ko trier par ndànk di ko yàqat loolu mooy lam fii dikk lëkkaaleem ak suuratul kii la an euh, an-Nahl 92 al-Imaam an-Nawawi mu ne al-ankaas jam'u naksin wa huwa al-ghazlu al-manquub <laughs> mu ne al-ankaas waaw mooy jamu nix waxu al ghazl mooy li nga xam dañ koo ñaw ah ba pare al manqud nga xam dañ koo ñaw pare di ko dindiwaat waaw di ko dindiwaat waaw kon nag loolu lay wax ne loolu defar say mbir hmm? sonn ci lool ba ci jariñu do desee lu dul jariñu nga daal di koy dindiwaat mu ne lool bu leen ko lool mooy lan fii ci ñun eh? amru bil muhafaza ala ma taanu min al xayr li nga xam ne ñu digal bi ñu lay digal nga wattu say aki li nga xam ne moom nga miin ci lu baax doon ko def bu ko rocc de waaw ah kañ lañ génn Ramadan yàggul dëgg la ñu ngi dul qaada wala dul qaada Shawwal moom lañ génn Ramadan a ci teg woon naka la nit di nekk ci Ramadan. nekk ci jaamu yàlla gu màgg sor yu bon yu bari ngir yàlla nee na waaye Ramadan jeex nga placer tout au placard yu baax ya nga doon def nga sànni ko ci placard bi soobu ci yu bon kooku yaay kii te borom bi waxoon nañu ñun buñu mel ni ñoom wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa waaye buñu mel ni ki nga xamante ni mooy yow Ramadan bi yaa ngi doon ràbb sa sa néegu mbaax waaw sa forteresse su mbaax nga xam ne boo ci duggu mucc ci iblis mi nga xam ne ramadan dañ koy yeew sulsilati shayatin dañuy tëj nga ñëw di ràbb sa kër googu ngir bu ma génnee ci ramadan ma mel noonu saytaane du man ci man dara nga bàyyi yow def ko ba kii nag am na ñoo xam ne moom waaye ba ramadan jeex fan non bu ramadaan di def cinq jours lañ commencé di waajal euh, da li nga xam ne mooy tëgg di ñu war a tëgg euh, cosaan wala feneen ci majaalisu shaqaawa yi ci bërëbu texee du kay wala grand théâtre euh, le grand bal du siècle wala yu mel noonu ñuy waajal li nga xam ne mooy moom la ñuy mooy corrigé waaw korite goo xam ne ci lu bon lañ koy kiiwee mooy xoolal li mu rabboon ba koor gi ñëwee mu de foo ko gis ci jàkka yi yor socc di nangam ak nangam nee na dootul déglu musique dootul def lii dootul kii mu bàyyi ba mu def juróomi fan. te bu moywul jour ba nga xam ne ca la bàyyee mooy tombeek mën na tombeek jour laylatul qadr mu commencé duggaat ci yu bon yi waaw kooku mooy ki nga xamante ne nii dafa tabax ak këram ba ca kaw fekk ko daal di jël bomb ne ko ci rël kër mooy ndaw si rab lu rafet ba ñëpp di yéemu nga ñëwaat tri ñu ñëwaat dem sax naan boo demee noo kii moom boo demee man dinaa ñëw man lu mu ma ko lu mu ma ko jaay ma jënd ko nga ñëwaat bëgg ko waxaale moom fekk ay wuñu kese nga ne ko waaw soxna si ana nga ñëwaat bon mu ne wuñ yaa ngi nii moo nekk nii <laughs> xoolal coono bi ci def manuel boobu artisanal sonn ci ba jariñoo def ci mu dindiwaat nit fecciwaat nit yàq ko borom dinañ bul mel noonu yow mi nekk Ramadan man mi nekk Ramadan di def lu baax Ramadan jeex ma nekkaat ci lu bon maay loolu maa ngi trier yu baax ñu ma defoon maa ngi koy wuj maa ngi koy rocci waaw sama néegu mu baax maa ko trier après nag ma nekk koo xam ne damaa rafetlu riyaanan amatuma néeg mooy saytaane yi nag mën maa dugg fu nekk di ma fooy. wal iyaazu billah waaw kon lu baax li nga nekk. surtout Ramadan du ko c'est c'est dommage waaw mais ci yeneen bés yépp lu baax li nga nekk bu ko fecc bul ñëw nekk ci lu baax jekki bàyyi ko bu ko def ndax bu boobaa yaa ngi trier sa néegu mu baax waaw sa néegu baax yaa ko yaa ko ñëw rocci waat sàkket ya yaa dindiwaat benn par benn sànni fële muy am mboob après nag bu tëdd jotee dara fi alhamdulilah amoo foo def say bagage saytaane yeeg tilli yooyu nag man laa songu sax fii fii kulli jaari ci wàllu wu ne kon wala takunu kon nag kon loolu lan la ñuy digal ñu kon préserver wattu yu mbaax yi nga xam ne moom lañ miinoon doon ko def nañ fexe loolu buñ teewul lépp nañ teelu pare jàpp ci waaw kon nag mu ngi noonu. mu indi beneen aay mu ne wa qaala taala wala yakunu kalladina utul kitaab wala yakunu kalladina utul kitaab min qablu fataala alayhimul amadu faqasat qulubuhum suuratul hadiid aaya seize mu ne borom bi nga xamante ne ni moo kawe te yeegul nee na wala yakunu way ngëm yàlla yàlla ngal la waay bu ñu mel waaw lii moom tere naa leen ngeen di mel ni façon yu mel nii kallazina comme li nga xam ne uutul kitaaba dañ leen joxoon téere ci yahuud ak nasaraan yi min qablu li leen jiitu woon yéen julli ñi fa taala alayhimul amad dele bi leen yàlla wax daal di gudd ci ñoom waaye bu yarawnahu ba'ida ñu jàpp ne mbir mi dafa sori quoi waaw fa qasat qulubuhum waaw seen diggante ba nag comme que daal gudd jàpp nañ ne gudd na seen xol ya daal di mujj na ku wow waaw mooy lan parce que ñoo jeng jëm ci àddina moo lay maam na ba se maalu ala dunya wa aradu an mawa'idillah waaw jàpp ne bon yàlla kat li muy digle li muy digle daa sor yi moom teg mi teg la booy ki yeegi teew mi teew yu bon yi moom mooy de nga am résultat alors que borom bi ah ah yow sa yii moom garaawul quoi après dinaa ci delluwaat quoi ah bu may di dellu ci lu baax de borom bi nag ne bu leen mel noonu ci ahlul kitaab bi noonu lañ doon def mbir yi dañoo jàpp ne dere bi leen yàlla dig dafa sori ba moo tax ñuy permettre seen bopp jéng jëm ci àddina du mooy li nga xam ne mooy njàngaleem seen boroom tabaaraka wa taala mu ne woon ci tawraat ak injiil waaw léegi nag suñu borom nag di ñu tere ñu mel noonee ndax ba ñu ko defee jéng jëm ci Allah ci àddina ak neexation yeeg seen bakkan ak yooyee seen xol yee wow parce looy sori leer gi sa xol di le di wow te waxoon nañ la kallaa bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun waaw waaw ndax boo ci boo boo looy sori leer gi lëndëm gi di gën a présent wala déet qaswatul qalbi la lay jural waaw mooy xol bu wow kom leerul islam newu ci leeru jub newu ci mu ne nag bu leen mel noonu li loon ko tag mooy bañu yow boo nekkee naan bon c'est que yàlla li ñuy digg noonu ñun boobu ba léegi sonn nañ quoi ah, ah, bon man daal foog naa ah, dund gi dafa gàtt te bariwul man daal léegi bon nekk fii bon voilà voilà boo joxee zakat dañuy barkeel ak nangam man maa ngi joxe mais boobu ba léegi gis naa ñi njuuñ njaaj di jubal bu la ci dee non non non je n'ai rien je n'ai rien économisé ci jubal jubal léegi damay dëngal ko ñépp parce que ñiy dëngal ñoo non moi je dëgg la voilà léegi donc suñ buñ bi nag bu leen mel noonu de yéen ñu waa ahlul qur'an bu leen mel ni waa ahlut tawrat wal injil en tout ñu bari ci ñoom bu leen mel ni ñoom mbaax dama leen sampoon teg leen ci ñu jàpp ne dafa sori bay permettre seen bopp di def yu yées génn ci seen xol ya wow kon mooy boo nekkee ci mbaax la nga bëgg a wax fii lëkkaaleem bunt bi simpeeku ci nekk ci remplacer ko lu bon mais saa yi foo jaar di nga rëccu man baa sa yandam wallahi la Bamba wax képp ku fi jaayu leer dem ci marché bi yow amoon dara loo def fekk koo ne mu ngi ay saam yu lëndëmal nga yor sa sa sa sa sa sa sa sa monnaie leer waaw da ko am leer naa def sa saabu lëndëm yi moom lu muy mu ne la ñaar fukki leer li ñuy sa yeer di joxe foo jaar def noonu ba sa pochette bi wala sa dofaka bi sa sa kii bi amatu tus léegi nag sa pañe bi yëpp léegi daw sa dugg marché bi marché yow lëndëm kese ndax marché lëndëm nga demoon <laughs> kooku dina pensif naa léeg-léeg rëccu par force fa sa yandam wallahi dina rëccu waaw ndax xol bu wow la koy jural ndax lan ñàkk a préserver yu baax ya mu newoon kon nag wala takkuun wala yakunu ngal la waay ñoom jullit ñi bu ñu nekk comme ñi nga xam dañ leen a joxoon téere wu jiitu mbir ya la may digge samay digge ñu jàpp na façon yi ak àpp ba ma leen àppal waaw ba ñu soree prophète yi ñu jàpp ne ah prophète boobu génnee àddina ba léegi ñun depuis boobu ah 632 ñu ngi ci 2024 ah waaye saa yi jeudi 22 23 mai 2024 quoi non grawul quoi. loolu yaakaar naa nag yoneen saa salaam ni mu doon digee bu doon loolu am na ba léegi yow mal xiyam xanaa taxawoon na boobu ba léegi saa nag gars yi man yooyu foog naa dañ ko doon wax ñooñu seen dundu rafet kese léegi nañ dund fii ni tubaab yi def gis nga doxal seen réew yi mel ni daa daa daa wuute doxal sam réew mel ni daal boo toppee diine ça veut dire bu doxal sa la iblis kii bokk xarrahumul euh, iblis iblis mu yées mi daal dina leen war waaw kon bu leen mel ni jullit ñi comme ñooñu waaw waaw non boobu ba léegi wuyu dajjaal wuyu nangam ak nangam yooyu yenn yi boo ko gëmee day tax doo am quoi riba riba baaxul nangam nangam non mais garaawul waaw defal boo ko defee <laughs> doo barkeel de dang dang ngay dëkk ba tere ñu lay suul te doo ci jariñoo yow tu travailler pour le fisc wala tuy travailler pour say dono yaa boo demee nag nga war a régler nag borom bi régler la say compte nag waaw kon mu ne wa qaala ta'ala moo di aay bu mujj mu ne borom bi kaw te gudde nee na famaa ra'awhaa haqqa ri'aayatihaa suuratul Hadiid 27 mu ngi wax gaa wa rahbaaniyatan ibtada'uuhaa maa katabnaahaa alayhim illaa ibtighaa'a ridwaanillaah Allah wa rahbaaniyatan ibtada'uuhaa maa katabnaahaa alayhim illaa ibtighaa'a ridwaanillaahi famaa ra'awhaa haqqa ri'aayatihaa waaw muy wax chrétien yi nga xam ne ginnaaw Seydina Iisa ibnu Maryam alayhim assalaatu wassalaam waaw gaaya la leen yonent la leen Seydina Iisa andiloon bi borom bi ne wa aataynahu al-injiila wa ja'alnaa fi quluubi allaziina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaaniyatan ibtada'uuhaa wala nga ne fi quluubi allaziina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahmatan waaye nag wa rahbaaniyatan ibtada'uuhaa Isa ibni Maryam alayhim asalatu wasalaam indiloon ah yiw gañ newoon ña ci newoon borom bi def ci ñoom ak ñeewante ak tiirmale waaw ndax ñoo newoon ci yiw waaye ñu ñëw ca gannaaw di waane waanelu war rëhbaniya tan ak prétrisme waaw rëhbaniya xañ seen bopp aaye seen bopp yu bari yu leen yàlla daganal ci sëyeeg ci nangam ak nangam ne nee dañ ciy ute lu taxoon mu ne ibtadawuha ñoo ko sos maa katabnaha alayhim ah man nii di seen borom de maa leen di yëgal ne bindaluma leen ko woon farataaluma leen ko woon ci ñoom illa ibtigha ridwanillah lu dul ñoom ñoo ne mañ koy def dañ koy def ngir sàkku ngërëmu yàlla waaye fama ra'awha haqqa ri'ayatiha ñoom ñan jëloon engagement yooyee sàmmoonte wu ñoo engagement yooyee nañ ko waroon a waaw mooy lu baax boo fi engagé woo ci lu baax te ah, nga nekk ci te yow ñëwoo engagement ba sàmmonte woog moom mooy baabul muhafaza al bil muhafaza ala ma min al waaw digle ngay sàmm ci li nga xam ne moom nga miin doon ko def ci lu baax boo ko fi kiiwee dem bàyyi ah la daloon ñii nag na nga xaar mu dal la nag waaw ndax kat la sàmba defoon alku yow demba boo ko nga ne boo ko defee dara du la ci fekk <laughs> yow war nañ laa ñaanal waaw <laughs> kon mooy hatta jaamu yàlla boo jëlee engagement ndax yonent way saa saa waxoon nañu ko xudu min al amali ma tutiqun fa inna allaha la tamallu hatta fa inna allaha la yamallu hatta tamallu yonent may saa saab nee woon jël leen ci jaamu yàlla yi loo xamante ni nii lu ngeen attan la waaw turukul xayri yi dañoo bari seetal loo xam ne jàpp nga ne lii de moom dinaa ko man waaw ndax fattaqullaha mastata'tum ragal leen yàlla seen kem kattan nga tegoo ko ngar daajoo ko yenn ko loo xam ne même bu dee la waaw jël leen loo xam ne attan ngeen ko bu leen fukk gi xamaar gi ak yëngu ak ak ak ak sawar gi jëme ci loo xam ne du wëy après jël leen lépp lu ko ndaw ndaw ñaari rakk avant fajar moo gën zéro moo gën téeméeri rakk yoo xam ne un mois nga koy def après balib kon jël leen ci jaamu yàlla yi lu ngeen attan ndax borom bi du dañ di leen fay fekk yéen yokkatu ngeen di bàyyi jaamu yàlla ñii li tax ñoom mënuñu woon a sàmmanteeg loolu ñoo fi teg seen bopp lu ñu àttama mais bu doon dañoo jëloon ci jaamu yàlla yi nga xam ne farataaluñu leen ko lu ñu jël ci lu ñu àttan sax ci kononte kon dinañu ko man kon nag ñun ñu leen ñi nañu bañ a def ni waa ahlul kitaab yi wala mina mina an-nasara waaw moo tax suñu yonent way saa saa waxoon feneen waaw <laughs> xayrul a'mal ma li gën yi mooy li nga xam maa daam maa daw maa duul in qal li nga xam ne boroom da ciy sax même bu dee dafa niiw waaw kon préserver lu néew loolee di ko jaamoo sa boroom ngir sa boroom moo gën nga jël yu bari yoo xam ne bu ëllëgee li lay dal mooy fama rawaha haqqa ri'ayatiha kon nag ah baabul amr bil muhaafadha ala ma ataadahu min xayr suuratul hadiid ayat vingt-sept léegi al imam indi fi benn hadis képp la fi indi daal di buntu bi jeex te hadis bi gisoon nañ ko moo tax duñu ci nekk di taxaw kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moom bi benn hadis kese mu jeex muy hadis 692 mu ne wa an Abdillahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa abdallah laa takun misla fulaan kaana yaqumu al-layla fa taraka qiyaama al-layl muttafaqun alayhi kon hadis bii la indi mu ne waan Abdullah ibn Amr mu ne mu ngi jële ci Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma gis nañ ko fan yee ah, radiyallahu anhuma annahu qaala nee na <clears throat> qaala lii mu ne qaala wax na lii ñeel ma rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ma ya Abdallah ne ma yow Abdallah laa takun bul mel mukk misla filaan comme diw bul mel ni diw ah. ndax diw moo mais kaana nekkoon na yaqumul layla doon taxaw li nga xamante ne mooy guddi fa taraka qiyaamal layli mu bàyyi taxaw guddi da doon naafila guddi léegi mu bakku complètement bul mel ni moom <laughs> moom lañ la doon wax waaw miin def lu baax jekki bakku loolu ah, day wane sa redressement bul def ni kooku kon ndax daa nekkoon ci lu baax waaw inna naji'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila loolu ci la newoon far mu jekki bale dóor mu mu ne ko nag bu man yonent may sa sam gis nga day conseillé nekkul ne danga ko par force gis nga shakhsiyaat yi ñu doon wax ci jotaay bi ñu génn personnalité yonent may sa sam lii day conseillé nekkul sharia lay teg ne eh Abdallah léegi lii képp farata la boo xam ne non day conseillé waaw mooy bàyyi ci ñëpp waaw mu ne ko kon bul mel ni diw ndax moom kat da doon taxaw guddi fa taraka mu bàyyi xiyaamal lay taxaw guddi mooy di julli pas taxaw noonu rek taxaw ba neex ko mu wàccat non mooy <laughs> julli xiyaamal lay mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamul Buxaari imaam Muslim solo nañ ko hadis bi jàlloon na gisoon nañ ko ci chapitre quinze baabun fil muhaafadati ala al ahmaal al a'maal gis nga buntu mu mel nii la woon baabun fii bi ñu am al amru bil muhaafada ala ma ataadahu min al digle buñ digal ngay wattu li nga xam ne moom nga yi euh, amoon yi euh, euh, moom nga mii noonu di ko def ci lu baax nga wattu ci waaw nga wattu ko di ci sax waaye buntu ba ne chapitre quinze baabun muhaafadati ala al a'maal ci di wattu ci jëf yu baax yi ngay jëf. foofu indi woon na ko xadis cent cinquante quatre indiwoon woon na ko fa moo tax waxoon nañ ne dina ñëw xadis six cent quatre-vingt-douze mais dina ñëwaat mille cent soixante-trois lii mooy ñaareel bu ñëw dina ñëwaat mille cent soixante-trois insha allahu taala lépp luñ caa war a wax waxoon nañ ko foofee da ngay dellu foofu vale vay xanaa lenn rek lañ ci yokk mooy lëkkaale ma bunt bi mu leer na mooy kii dafa newoon ci lu baax doon ko def far mu bako te gis nga sutura wax na ko moo Abdallah ibn Umar euh, ibn Amr ibn al-As ne saasaam nee ma bul mel ni diw tudd turam loolu tamit dafa baax waaw nañoo xam sutura voilà waaw moom da doon def di taxaw guddi bu baax kon mooy lu baax la ne woon def ko ba yonent may saasaam yëg ko di digal beneen saxaaba nag ko wattuloo mu mel noonee même bu dee ne du farata waaye mooy bul mel ni kookee ndax di leen di tiire yonent may saasaam day xëcc xeetam ci l'excellence seen borom tabaaraka wa ta'ala al ihsaan ak nu mu gën a rafete te nag bokkul ci li nga xam ne rafet mooy nekk ci lu yiw jekki ba ko day mel ni da ngaa dummool buntu bi yiw boo xamante ne boo kóllëre woon sa borom waaw loo xam da nga ko doon def sa borom gis la ci kontaan gi nga jekki tëj bunt bu dal di wane gannaaw dem sa yoon loolu ah kon nag bokk na ci toolu nit ñu sell ñu nit ki ñoom dañuy wattu rek ki li nga xam ne lu baax liñ ne waaye loolu li la koy may mooy la mu wax jël leen ci jëf lu